ñu ngi woon ci jeexital bi gisoon nañ na xare bi jeex na waa Quraysh dëpp nañu euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ñim neewaloon ci montagne bi daal di wàcc ñu daal di gis li nga xam ne mooy carnage bi fa waa Quraysh def ci rey gi nga xam ne moom lañ rey jullit ñi mais yemuñ ci loolu ñi ñu fa faat waaye ñu daal di leen décapité waqad juddia al udunayn wal anf ku ci nekk rek daal nañ lay daggal sa ñaari bakkan ak sa sa benn bakkan ak say ñaari nopp kanta seydna Hamza radiyallahu taala anhu wa arda moom dañoo fees biir bi génne xool bi génne res bi comme niñ ko gise woon am na nag riwaaya bu ne eh, ñépp lañ defoon noonu ci jullit ñi ba mu des xandalatul ghasil di xandala seydinaa xandala te gisoon nañ tarjamaam walillaahi alxamdu wal minna muy xanzala xanzala ibn abi aamir te baayam ñu ko doon wax arraahib yonent mi alayhi salaatu wassalaam tudd ko alfaasiq gisoon nañ ko eh, riwaaya bu ma juumul riwaaya imaam alwaaqidi bi moo ne ñépp def noonu ba mu des xandala mel ni nag ab laaj kon day taxaw waa lu tax ñu daggaati ñu dagg rey ñi ñu ray Quraysh dagg seeni nopp ñoom Hind ak seen bakkan kanta na Hamza moom ñu booleel ko ci fees biir bi génne res bi mais Hamza moom ñu bàyyi ko noonu ni faatoo ñu ne ndax baayam mi àndoon ak ñoom di Abu Amir al-Fasiq moo tax waa Quraysh comme que moom waxoon nañ la ci waa Aws la bokkoon ci waa ahlul Madina moo njëkk a xare bi keroog ba mu ñëwee digoon waa Quraysh ne leen bés bu ngeen dajeek jullit ñi ci xare de bu ma génnee amul kenn ci sama mbokk yi ku may gis lu dul ne dina ma rallier ñaari nit duñu wute ci ànd ak man mu génn ñëw naan ana Abu Amir man maay Abu Amir saxaaba yi waa Aws ne ko ne ko yàlla na bu yàlla seral sa ma an'amal laa an'ama Allahu bika aynan yàlla na bu yàlla seral sa bët toppal fële yaa faasiq mu mer moom nag keroog kon gisoon nañ ne bi reyee doom ji waxoon am na riwaay bu ne dafa ñëw doon ko doon ko pàdd après di ko wéq ci kooram noonu naan ko waxoon naa la terewoon naa la ngay ànd ñi nga bañ waaye malgré tout nag yow ku mënoon a jokk mbokk nga looloo tax comme que ci ñoom la àndoon waa Quraysh looloo tax nag moom moom ñu ñu ñu daal di koy bañ a ci ndax baayam mi nga xam ne moo àndoon ak ñoom di waa Quraysh euh, kon noonu la ñu ñibbee woon ñoom Quraysh léegi nag kon ci jotaay bi weesu gis nañu lan gis nañu kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu fekk Seydina Hamza ak lim waxoon ak aaya yu wàcc wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma bi wala in sabartum la huwa xayrun lissaabiriin yooyu yëpp gisoon nañ ko tey nag inshaa allahu taala kon ñu war a ginnaaw bi nga xamante ne ci li gis loolu li gis ci jotaay bi ñu weesu ñu war a nag kon ñu gisoon faatuk découvrir ni ñu def seydina Hamza ibn Abdil Muttalib asadullahi wa asadu rasulihi alayhi lsalatu wassalaam wa radia allahu taala an Hamza imaam ibn isxaaq nag di ñu nettali li tegu ci loolu mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi wa an abiihi waqad aqbalat fi ma balagani safiyatu bint abdilmutalibi litandura ilayh wa kaana axaaha li abiha wa ummiha faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam libniha zubayr ibn libniha zubayr ibn al-awwaam alqihaa fa arjicha laa taraa maa bi axiiha ila axiril xadiis imaam ibn isxaaq raxmatullaahi wa an abiihi mu ne waqad aqbalat fi ma balagani safiyatu bint abdilmuttalibi mu ne daldi daldi nay jege ci ñëw foofu ah, di sayyidatu safiya ñëw mooy bi xare bi jeexee ñëw ci ñu ñëw ci terrain de bataille bi ndax waa ahlul madina xabaar bi da leen a dikkal bul fàtte ne am ñu noon dañoo jógoon ci terrain de bataille bi daal di woon daw waaye xabaar bi bi mu dikkalee ñu bari dañoo ñëw am na ñoo xam ne ñoom dañ ne woon dañu toog ne nañu dem ci bëccëg xool yi lan moo xew ca xare ba gis nañu kële nu mu tudd euh, ku mel ni ummu umaara nusaybatu bint ka'bin al-maaziniya radiyallahu taala anha wa ardaaha looloo ko fa yóbboon nee na damaa toog ba ci bëccëg gi ma ne xaaral ma dem xooli nit ñi lan lañ fa nekke nee na ba ma demee fekk début journée bi gañe nañ waa Quraysh ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekk saxaaba yi waaye tuuti lañ ci teg rek ma gis vent bi tourner en notre défaveur ñoom nag xabaar yi après dafa àgg Medina que ne ñu bari faat nañ leen teg moo tax ci riwaayu imaam euh, Ahmad bi ndax imaam Ahmad it soloo na ko dinañ def taxriij bi insha allah ci sanad boo xam ne bu wér la même bu dee ne sanadu euh, imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi wala nuñ ko jëkke sanadu imaam Ibn Isxaaq bi wérul ndax dane waqad aqbalat te jege si ne dëgmal na fii ma balaghani ci li nga xam ne moom laa jote ci information kan moo ñëw safiyatu bint abdil muttalib muy sayyidatu safiya loolu nga gis ne riwaayu imaam ibn Sa'd boobu da ko solo balaghan loo xam ne càllale ji newul waa imaam ahmad ibn hanbal rahmatullaahi alayhi ah, daal dina koy solo moom te càllale imaam ahmad bi bu wér la ndax imaam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi kantaa moom dane xaddatanaa sulaymaan ibn daawuud alhaashimi qaala anba'anaa abdurrahmaan yani ibn abi zinaad an hishaam an urwata qaala axbaranii abi zubayr boobu imaam ahmad dane xaddatanaa nettali nañu suleymaanu bnu daawud alhaashimi mu ne nettali na ma sama sëriñ ñun imaam ahmad nettali nañu sama sëriñ di suleymaan di doomi daawud bokkoon ci kojug banu haashim moom mu ne amba'anaa xabaare nañu abdirahmaan di abdirahmaan mu ne yaani boo bul jaawale boo bëggee xam mooy kan mu ne ibna abi zinaad di doomi abi zinaad an Hishaamin mu jële ci Hishaam an Urwa Hishaam jële ci baayam di Urwa qaala moom Urwa mu ne axbarani abi Zubayr mu ne nettali na ma sama baay di az-Zubayr ibn al-Awwaam radiyallahu ta'ala anil jamii' lool mooy riwaaya imaamu Ahmad ibn Hanbal aa naka noonu Abu Ya'la al-Mawsili soloo na ko ci musnadam imaam al-Bayhaqi yoddi na ko ci Dalaa'ilu Nubuwa ah kon kon dañuy gis na kon riwaaye yi wér na même bu dee ne bu imaam Ibn Isxaaq bi moom wérul waaye kon da gis ne riwaaye la bu wér wére na ci ñeneen kon imaam Ibn Isxaaq moom dane waqat aqbalat te dikk na dëgmal si fiima balaxan yi ci lim ma jege li ma jote ci information ci xabaar këne Safiyatu bint Abdul Muttalib radiyallahu anha dafa dégmal si bi mu yégee xabaar bi mu ne wa kaana axaaha li abiha wa ummiha ndax moom Safiya sayyidatu sayyidina Hamza Abdul Muttalib frère la woon ñoo bokkoon baay bokkoon ndey en même temps waxoon naa la ko ñoom ñëpp doomi Abdul Muttalib kii di bàyyi tëx yonent bi alayhi salaatu wa salaam sayyidatu Safiya di bàjjanam ñoo bokkoon mook sayyidina Hamza ñoo bokkoon ndey ak moom sayyidatu Safiya bint Abdil Muttalib ah, mu ne fa qaala imaam ibn Isaaq mu ne fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam libnihi az-Zubayr al-Awwam mu ne bi mu dégmalee nag di ñëw yonent bi alayhi wax doomam ji mooy az-Zubayr moom moo juróon az Safiyatu yaay eh, eh, eh, as-sayyidatu Safiya bint Abdil Muttalib moom moo juróon az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu wa arda hawaari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu wa arda kon moom la wax ne doom ji mu ne doom ji alqiha fa arji'ha farji'ha mu ne ko demal nga dab nga dab kële ñëw sa yaay la muy niru dawal nga daaw nga koy dab bala moo agsi fi néew yi nekk nga dëpploo ko nee ko nee ko dëpp laataraamaa bi axiihaa fexeel ba bu mu agsi bay gis li dal frère bi di li ko dal muy naa Hamza bu doon rayu kese wax naa la ma doon na bañ a garaaw mais ni ñu ko ni ñu ko décapité loolu la bañ mu gis ko kantaa ci riwaay imaam ibn ahmad ibn hanbal imaam ahmad ibn hanbal bi rahmatullah alayhi boobu ba léegi xadiis bi foofu dane Seydina mu ngi jaar ci waa kër az-Zubayr Hisham mu jële ko ci baayam di Urwa Urwa jële ko ci baayam di az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu foofu mu ne lamma kaana yawmu Uhud aqbalat imra'atun tas'a hatta idha kaadat an tushrifa 'ala al-qatla mu ne keroog Uhud bi xare bi jeexee dafa am benn jigéen bu jekki rek agsi di ñëw di dégmal ñu seen ko tas'a mu ngi waaxu nag di dox di waaxu hatta idha kaadat an tushrifa 'ala al-qatla ba tuutee des mu agsi fu muy gisee fi néew yi nekk foofu ci ci ci toolu xare qaala mu ne moom az-Zubayr ibn al-Awwam sayyidina Zubayr radiyallahu anhu mu ne fa kariha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an taraahum yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di bañ ndaw sële mu gis muy waaxu mu bañ mu gis néew yi fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne al-mar'atu mooy iyaakum wal mar ah, kii leen mar ah, gi ndaw saa ngi ñëw ndaw si fexe leen ko arrêté bala moo agsi ah lu tax dangaa foog ne gis ndax gis ay néew surtout lool bu ñu baree ko man am na góor ñu bari ñoo xamante ne nii waxuma la dara rek mais ku leen naroon a fanaan lookum néew ci néeg lool duñ ko def jamais la ilaha illa dañ naan yëgatuma sax fii mu ne proposition bi ngeen xalaat bi ngeen jël rek ne ne ngir ma def ko rek tax na yëgatuma sama yaram yi ndax ragal mooy du ñépp a man même gis ku faatu nii am na ñoo xam ne mënuñu koo supporter dinañ toog ay affaire bi affecté leen rawatina nag koo xam ne du reyu mooy décapitation koo xam ne dagg nañ nopp yi dagg bakkan bi fees xol bi mooy yooyu yépp boo ñëwee da koy tiim gis yooyu yépp ci biti gisoo nga xool fi kër bi nekk amul res wanewu fa ak ñeneen ñi liñ leen def yo looloo tax yonent mi alayhi salaatu salaam bëggul mu gisoo mu ne al mar'ata al mar'a jë ndaw si ndaw si ndaw si fexe leen bu mu ñëw xaala Zubayr sayna Zubayr radiyallahu anhu nee na bi mu waxee loolu ñu xool mu ne fa tas fa tawassamtu annaha ummi Safiya nee na bi ma xoolee gis ko ni muy waaxook ni mu doon ñëwee man daal ma ne ci kii dafa mel ni nee na ma wax sama xel kii sama yaay la kii sama yaay lay niru kii di ñëw Safiya la sama yaay Safiya la moom la may niru moom moom mooy xam nit ku ne boo yàggee ak say say waajur di nga xam même buñ la soree di ñëw sax da ngay xàmmee seen dox ak seen lépp mu ne man daal yaa kii kee di ñëw ndaw see Safiya sama yaay lay doon xaala mu ne fa xarajtu as'a ilayha léegi ma génn ngir dabi ko bala moo agsi fa adraktuha qabla an tantahiya ila al qatla bu ko defee ma dab ko bala moo agsi fi nga xam ne mooy ñi faatu noonu qaala mu ne fa ladamat fi sadri wa kaanat imra'atan jalda nee na bi ma agsee man az-Zubayr ngir kar ko ngir mu bañ a agsi ci fii néew yi nekk nee mais bi ma bi ma taxawee ci kanamam ngir baare yoonam mais nee na fa la damat fii saddu dóor la ma dóor ci dënn tël dóor boo xam ne wala puus ko mooy dóor boo xam ne day ànd ak puus mooy dañ lay dóor ba pare puusaale ngir mu puus kanamam mu ne wa kaanat imra'atan jalda mu ne nag sama yaay nag Safiya bint Abdul Muttalib radiyallahu anha jigéen lu boo xam ne bu amoon doole loolu gisoon nañ ko ci nisaan xawla rasul te gis dinañ ko gis insha allah keroog keroog xandax xandax buñ ci agsee insha allah dinañ gis keroog eh, nam fa def moom sayyidatu Safiya bint Abdul Muttalib ku amoon kàttan la te bari woon doole nag jigéen gu bari woon doole la moo tax mu ne wa kaanat imra'atan jalda moom nag jigéen la joo xam ne ku mooy ku ku tenace la woon am doole tekki xaalat mu ne ma ilayka ya laa ardalak ne ko soril sama kanam laa ardalak yow yal na yal na boo am foo nekk rek puusal sama kanam xaala mooy mettitu li mu xalaat bi mu jot na doom ji lay wax lool mooy du xaqiiqatan lool la koy ñaanal mooy yow yal na boo am foo saxuwaay yal na foo am kër bu yal na boo am foo dal yal na bu la benn suuf te bul am sax foo foo fooy fooy nekk ci jàmm non jubluwu ci lool mais loolu moo tax waxu ku ku ay musiba gu toll noonu dal wax yooyu duñ ci bàyyi xel wax yooyu kenn du ci bàyyi xel da xam ne kii bu àndoon ak sagoom du waxe nii laa ilayka toppal sama kanam laa ardalak yal na boo am sóobul am dalwaay qaala nee na moom az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu nee na fa qultu ma ne ko nag inna rasulallah alayhi wa sallam alayki qaala fa waqafat nee na bi ma dóoree wax ma loolu puus ma ne ma jógal sama kanam yal na boo am suuf soo nekk rek yal na boo am dalwaay bu baax ngay taxaw sama kanam di ma baare nee na nag ma ne ko nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo jël décision bu ferme kënee mooy bul bouger fii nga nekk mooy bul bouger fii nga nekk bay àgg ci ci néew yi nee na fa wafa fa waqafa ci saase mu taxaw Allah Allahu akbar ci saase mu taxaw subhaanallah fa waqafat inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam azama alayk mu taxaw ndigal laa xoolal rek ñun ñi nga xam ne jàpp nañ ne ndigal moom ñun di ndigal moom oh, yow xoolal la koo xam ne rey nañ sœur frère mu daldi nekk ci ci ci njàqare gu rëy ñëw bay agsi war a xool fi ñu fi fi ñu rey frère ñu ne ko fii la yonent mi alei satu salaam nee na bul bouger bu fa àgg mu taxaw ci saase ak xadar bi mu ñëwee ba korpeñ ba dóor doom ji sax puusaale ko wax ko loolu mu ko wax waaye loolu mooy lii mooy saxaaba yi radiyallahu anhu ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo topp annabiyal ummiya ñoo topp yonent boobu aleyhi salaatu wassalaam waaw ñooñ ñooy saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam digalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam xoolal sayyidatu Safiya ni ko jëmmale pourtant amoon na ngànt di continuer mais déedéet ñoom déedéet loolu du ngànt ñoom ñoom loolu ngànt ñun moom waxuma la ci état yooyu sax état néexation yeeg yépp dañ ñuy digal kam ñaata digalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yoo xam ne kat yoo xam ne faratala ndax yonent bi alei satu salaam nee na ida amartukum bi shay'in fatu minhu mastata'tum bu ma leen digalee dara def leen ci li ngeen man ñun moom yaa subhaanallah ñaata ndigalu yonent bi alei satu salaam lañ fule ku nekk nag ak sa ak jàppal bu fi nekk naan waaw diw moom gis naa ni moom moom sawaay moom wala xoolal femme teel moom day meesu te moom yëg na ne yeneen ma lay saa da koo tere xam naa moom lay wax déedéet yow xoolal sa bopp xoolal sa bopp yow yow yow bi nga xëyee ci subaak léegi ñaata yoon nga jëw ñaata yoon nga jëw fahal antum muntahun suñu borom waxul woon lool ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuuh terewuleen woon jëw yow ñaata yoon nga jëw ci bés bi moo xam ci téléphone moo xam ci mail moo xam ay écrit wala nga toog di ngeen di lekk deru nit yàq sa koo man bi nekkal te loolu moom te loolu ci kabaa'ir yi la bokk xoolal kii bul dem bul bouger mais ñoom nii lañ ma Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda mas nay dox génn ci mbedd jóge këram di ñëw ci jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ñëw ba ci buntu bi àggagul de laata muy dugg ci mbedd mi noonu dégg yonent bi aleyhi salaatu doon wax ak ñi ci biir jàkka ji na ee eh, yow toogal wala toog leen xamatuma ban est dafa ndax est-ce que au singulier la au pluriel toog leen joxe ndigal toog leen moom ca ci la toll ca mbedd ma dégg yonent mi alayhi salaatu salaam naan toog leen mu toog ci mbedd mi yaa subhaanallah loolu boo koy xalaat danga naan mais mais ñun ay na ay na nahnu min haula comparons comparé leen suñu boppam ñoom rek ñoom ñoo nekk fil jëw jawza ñoom ñu ngi ca as-suraya ñun nag taxta sara lañ ne ñoom ñu nga ca kaw biddiw yu yu yu yu yu kawe yoo yële foofu lañu ne te dara yóbbuwu leen ko mayu leen ko lu dul topp ndigal bàyyi tere ñu nag taxta sara ñu ngi ca suufa gën a suufe ci suuf si te dara yóbbuwuñu ko fa lu dul mooy ndigal ak di def yi ñu tere di def yi ñu tere ñaata image yu bon lañuy xool ci télé yi guddeeg bëccëg mu leer na ne lii dañ koo tere yonent mi alayhi salaatu salaam da koo tere mais sa yoon newu ci suñu yoon newu ci ñaata image ñii di seetaan ay jeux olympiques ay nageuse yu jigéen kay di góor muy seetaan même yow ndaw si sax amoo droit seetaan yooyu ñépp xam nañ ne dañ koo tere mais suñu yoon newu ci xoolal kii malgré lii ko dal inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam azama alayki fa waqafat yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo jël ci yow ndigal gi kii décision bu ferme ngir nga des fii bul bouger fa waqafat ci saase mu taxaw te manoon na ne waay yow kii sama doom la rek man may bàjjana mu doon neeri noonu lañ koy def salaam man may bàjjanam lii dal ma may wax hein waaye tamit le fekk mu dóor doom ji wax ko loolu tamit day tax ñun ñu xam ne ku nekk ci musiba yu mel noonu buñ ko tenir rigueur ci yi muy wax ak yi muy def dalaa dalul rek yow sa sœur wala sa rak wala sa yaay walla yooyu jëkkëram gaañu walla yooyu muy nga gis muy réagir loo xam ne àndul ak sa wom manoo ñëw di ko tenir rigueur ci loolu non non daf laa dalul rek daf laa dalul kon mu ne ko inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam azama alayki fa waqafat seydina zubayr nee na sama yaay taxaw ci saasi ah mu ne wa axraja thawbayn ba léegi ci riwaay imaam ibn isxaaq imaam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi mu ne wa axraja thawbayni ma'aha bi mu taxawee mu génn ñaari yére yum indi woon ñaari làmbaay ay làmbaay voilà mooy bu doon tey mooy ay perkaal li nga xam ne moom lañuy sànge aji génn àddina ji di néew mu génn ci ñaar fa qaalat mu ne haadaani thawbaani ji'tu bihimaa li Hamza faqad balagani maqtaluhu fa kaffinuhu fihima doom ji az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu mu ne bi mu génnee ñaari yére yooyu mu ne haadaani thawmaani moo wa sayyidatu Safiya bint Abdil Muttalib radiyallahu anha mu ne lii de ñaari làmbaay la yoo xamante ne nii jiitu bihimaa dama leen a indi li axi xam Hamza ngir sama frère di Hamza ibn Abdil Muttalib faqad balaghani maqtalu ndax kat dégg naa ne génn na àddina fee ci ñi génn àddina fii nii ci Uhud mu ne kon fa kaffinoohu fii hima damaa bëgg kon comme que manuma bouger léegi jëlal joxal yonent ma lay saab saab yére yooyu nee ko nag kon nañ ko sànge ci ñaar yi ñaari yére yi allahu akbar ci riwaay imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi gisoon nañ ne boobu dane yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane bi mu gisee ndaw si di ñëw dane dane doom ji az-Zubayr ibn al ne ko demal nga dab ko nga dëpp ko bu mu gis li nga xam ne moo dal frère am bi Seydina Hamza Abdul Muttalib fa qaala lahaa bi mu agsee moom mu ne ko yaa umma az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu mu ne ko yaa umma e yow sama yaay inna rasulallahi ya'muruka an tarji'i ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo lay digal nga dellu fa nga jóge woon mooy bul continuer bul agsi fi néew yi ne xaalat mu ne ko walima mu ne ko lan moo tax waqad balaghani an mu muthila bi axi wa dhalika fi llah ma ardaana bima kaana min dhalik la ahtasibanna wala asbiranna inshaa allah mu ne lan moo tax man de ndax da li tax ma ñëw mooy damaa dañ maa jottali comme information comme xabaar que ne sama frère bi di Hamza muthila bi axi dañ koo décapité tey wa dhalika waaye loolu ñu ko ay ba daggaate ko loolu nag ci yàlla la mooy deewul comme liñ waxoon deewu ñàkk fulla yi te ñàkk fayda te xalewe moom ndax moom dafa dee fi lii lépp ñu ko def fi ci biir yàlla la mooy da doon jihaad ci yoonu yàlla mu ne fa ma ardaana bima kaana min dhalik ana lan moo ñu dina gërëmloo ci lu ne ci loolu mooy ne ku nekk lool ngay ñaan mooy dee ci loo xam ne ci yoonu yàlla la mooy bañ a dee ci dee joo xam ne yow même bu dee salal la après dinañ ñëw insha allah bu ñuy ñëw ci njànget bi ci ahkaamu ashuhada muy ak tey ak yan façon shahid yi yan façon lañ est ku dee ci xare rek kay shahid est ku dee ci xare boo xam ne ah, l'islam yàlla xam na ne yow moom sa yéene baaxoon na est-ce koo koy shahid ñun nag bu dee ñun ci biti la ñuy xool rek ndax allahu yatawalla ah, ah, al al maa fi ma ma batan buur yàlla moom mooy préoccupé ci li nga xam ne mooy li li nëbbu maay ñun moom li ci feeñ rek la gis est-ce liñ naan martyr est-ce que martyr mooy rek ku dee ci toolu xare yooyu dinañ leen gis insha allah bu ñu àggee ci côté boobu insha allah kon mu ne la ahtasibanna wala wala asbiranna insha allah mu ne man safiya la ahtasibanna dinaa muñ wala asbiran na dinaa wala waat naa ne dinaa muñ wala ahtasibanna ma daldi yaakaar payug sama muñ googu insha allah bu soobee yàlla ngir yàlla mu ne fa lamma jaa az-Zubayr ci riwaaya ba léegi imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi wa an abi mu ne bi mu dikkalee moom a zubayr ibn al-Awwam jógewaat ci yaayam dem fa axbara bi fa axbarahu bihi bi sallallahu alayhi wa sallam bi zaalika mu taxaw fa mu dem wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy joxaale ko yére yooyu bi mu ko waxee lool nag mu xam ne kon kii kii euh, mbir mi du poser problème ci moom moo tax am na ci benn riwaaya Euh, moom imaam Abdullah ibn Abbas muy riwaay boo xam ne imaam at-Tabarani moo ko solo ak imaam al-Bazzar di Abu Bakr al-Bazzar rahmatullahi alayhima ñu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne moom Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ragaloon këne bu sayyidatu Safiya gisee nit frère bi niñ ko décapité mu rag mu ragal xel wi albatiku ndax yooyu image yooyu dof loolu nit xam nga léegi surtout léegi nii gars yi dañoo tàmm gis ay image yu violent yu violent ba daanaka dañ koo xaw bi mais bokkul ak tamit bu dee ne yow sa proche la dala loolu bokkul ak bu dee sa mbokk la dal bu la jege bokkul ak bu dee sa bopp la dal moo tax ñu bari <laughs> dañuy gis ay crash d'avion ay kii yooyu mooy mu bari ay accident de la route ay agression de yoo xam ne day am mort après am ku ci faatu yooyu même buñ ciy gis ay attentat ci monde bi fu ne ñoom malgré loolu ñuy gis image yi ay cent nga dégg deux cent morts ci benn bopp bu ne rës tël mais waa ji ci boppam mbir mi du ko touché yenn touché yi ndax dañ koo miin mais bés bu dalee soxnaam wala doomam mu bokk parmi les xam nga ne waaye bokkul ak beneen am na ñoo xam ne ñoom ba mu loolu dalee seen doom wala seen soxna ñoom ci lañ seenu dund ci la wëlbatekoo ci lañ wëlbatekoo ci saase mënatuñoo liggéey ñu nekk ci arrêt maladie boo xam ne presque du jeex di dem tout le temps ci psychologue yi tout le amatul bu déggatee lu yëngu yàlla na nag bu di daa fekke woon mbir ma surtout léegi nga xam ne bomb yi fu ni la exploser imagine nit ku ànd ak benn benn mbokkam rek benn boobu mu tël moom mu blessé mbokk mu gaañ xoolal nag kooku lan ni koy affecté à v am na ñoo xam ne dañuy commencer perdre la tête Vinatier lañ leen di yóbbu wala Ariste fële hôpital bu Caaroy bi psychiatrie de Mbao loolu na moo tax affaire yooyu looloo tax seydna abdullah ibn abbas mu ne xaafa anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaafa ala aqli safiyata bint abdul muttalib da doon ragal xel mi wëlbati bu gisoon loolu mais bi doom ji ñëwee wax ko loolu comme que nee na man ndax dama yëkk ni dañ koo décapité te loolu lépp ci yàlla la ko def ana moo ñu gën a gërëmloo ci loolu dinaa muñ te yaakaar fayuk sama muñ ci suñu boroom subhaanahu wa taala seydna zubayr ibn al-awwaam radiyallahu anhu daal di agsi ñëw wax ko yonent mi wax ko ah li nga xamante ne nii mooy li yaay ji wax riwaaya bi wax naa la imaam ahmad ak imaam al ibn Isaaq waaye wax naa la tamit imaam Abu Ya'la loolu wax naa la ko imaam Abu euh, al Bazzaar soloon na ko ak imaam at-Tabaraani wax naa la ñoom riwaaye yooyu noonu mooy yu imaam Ahmad bi wér na imaam Abu Ya'la wér na imaam az-Zubayr al-Bazzaar wér na imaam at-Tabaraani wér na ci sanad boo xam ne wax nañ la góor ñu sànk ci riwaaye ah imaam Ahmad ñu wér ñu dëgër lañu kon bi mu ñëwee wax ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam li yaayam wax mu ne ko kon xalli sabilaha bàyyi ko kon léegi demal nga ne ko mën naa dem mu xool mu ne fa atathu mu dikkal ko fa nadarat ilayhi mu daldi koy xool ah mu daldi koy xool fa sallat alayhi wastarjaat wastaghfarat lahu thumma amara bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa dufin ah mu ne bi nga xamante ne noonu la deme mu daldi ñëw xool gis rakkam xool gis frère bi di Seydina Hamza li ko dal ak ni ñu ko re mu daldi koy ñaanal daldi wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wastaghfarat lahu mu daldi ñaanal ko njéggal borom bi subhaanahu wa ta'ala mun a ginnaaw yonent bi alayhi salaam digle ñu daldi koy denc moom seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon ginnaaw loolu imaam imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi ba léegi muy continuer wala ñoo agsi ci waxu imaam ibn isxaaq ñu continuer riwaaya imaam ahmad ibn hanbal mooy ginnaaw bi nga xam ne kon ci lañ indi ñaari yére yooyu yi seydatu safiya indi radiyallahu taala anha wa ardaaha ngir ñu sànge ko ki nga xam ne mooy frère bi di seydina hamza ibn abdil muttalib imaam az-Zubayr ibn al-Awwam ne fa ji'na bi thawbayni linukaffina fiihimaa Hamza fa idhaa ilaa janbihi rajulun min al-ansaari qutil wala qatil qad fu'ila bihi kamaa fu'ila bi Hamza mu ne nag biñ ñaari làmbaay yooyu ñaari tissu yooyu ñaari yére yooyu ngir sàng ci ki nga xam ne mooy Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib laata ñu laata ñu koy denc nee ñu fekk ci wetam fi fi kooram fi ne néewam fi nekk ci juste ci wetam benn góor ci lansaar yi moom ñu gis kooram foofu ku ñu rey foofu mu ne moom it qad fu'ila bihi kama fu'ila bi Hamza radiyallahu anhuma mu ne moom lamsaar yi boobu li ñu def Hamza presque moom lu mel noonu lañ ko def mooy lan dañoo dagg nopp yi dagg bakkan bi qaala nee na fa wajadna ghadadatan ghadadatan wa hayaan an nukaffina Hamzata fi thawbayni wal ansaariyu la kafana la nee na bon ñu gis na nag ça ne serait day nekk loo xamante ne ni ak wàññeeku lay doom ñu am tamit kersa ci jël ñaari yére yépp di ko sàng seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu taala anhu wa ardaa ba pare di bàyyi ki nga xam ne mooy lamsaar boobu non loolu day nekk loo xam ne du mën a nekk ndax moom amul woon trouvé woon li nga xamante ne ni mooy percale boo xamante ne ni moom lañ koy suule kon nag ah ni ñuy de nan la ñuy def mu ne foqul naa ñu ne li Hamzata thawbun walil ansaari thawb ñu ne léegi nag li mën a nekk mooy il n'est pas question ñu jël ñaari yére yépp même bu dee ne sëru Seydina Hamza ko fi indi ngir ñu sànge ko mais il n'est pas question ñu koy sàngee ñaari sër yépp ba pare bàyyi lansaar yi bi génn àddina nekk ci wetam ñu def ko comme moom moom ñu bàyyi ko doon duñ ko sànge un un ñu ne nag kon nu ñuy def ñu ne li Hamzata thawbun walil ansaari yi sew léegi dañ leen koy départage ñaari yére la kon benn yére bi euh, Seydina Hamza koy moom benn perkaal bi beneen bi ñu defal ko ansaar yi bi ne ci wetam radiyallahu anhum mu ne fa qaddarnaahuma ñu daldi leen nattale daal di leen nattale mooy mooy ñu daal di jël mel ni ku jël seen mesure ñu jël seen mesure fa kaana ahaduhuma akbaru min al axar mu ne kenn ki nag moo gënoon mag keneen ki mooy moo gënoon a taayam moo ëppoon keneen ki moo gënoon gudd ki ci des nee na léegi nag ni ñu def mooy après bi mbir yi daal ñu ne léegi ni ñuy def fa aqrana baynahuma ñu jël yére yi daldi euh, def ñu tudd euh, mooy pilo face mooy ñu daldi def pilo face loolu mooy lan mooy dañuy jël euh, ne yére sàngam mooy comme niñ ko xamee rek bu doon tey moom dañuy jël pièce benn pièce de monnaie yëkkati ko ba ci kaw mooy def sànni wëndeel ko teg bàyyi mu wadd bu dee ñu ne face bi bu génnee kiiway kon yére bi pour kii la yére face bee bu génnee kon yére bii pour kii la noonu lañ def ñoom noonu lañu mujj def waaw léegi nee na bi ñu defee lool fa kafanna kulla wahidin minhuma fi thawb alladhi ñu daldi nag sànge ku nekk ci ñoom ci yére bi nga xam ne moo génn pour yow kon noonu lañ def euh, ñoom keroog saxaaba yi kon noonu lañu def Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib waaye nag imaam Ibn Abi Shayba raxmatullaahi alayhi dafa solo ci sanadam na ko noon imaam at-Tabarani ñoom ñaar ñépp ci sanad yoo xamante ni góor ña ñu dëgër lañu mooy seen càllale yi imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba ak imaam ab at-Tabarani ñu jële ci Abi Usayd as-Sa'idi radiyallahu anhu waaye naka noonu ibn Abi Shayba soloo ko ba léegi ak imaam alxaakim ñu jële ci seydina anas ibn malik radiyallahu taala an aljamii kon seydina abu usaydin as-saadi saxaaba la woon naka noon seydina anas ibn malik radiyallahu anhuma wa ardaahuma ñu ne kaffana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hamzata fi namira fa muddat an-namira ala ra'si hi wankashafa rijla fa muddat ala rijlay fankashafa ra'su fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mudduha ala ra'sihi waj'alu ala rijlihi shay'an min al-harmali wa fi lafdhin min al-idkhir kon ñoom seydna anas ak abu usayd seydna abu usayd as-sa'idi radiyallahu anhuma ñu ne keroog ñu ne kaffana rasulullah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa euh, euh, nu mu tuddati mooy sànge voilà sàng comme ni ñuy sàng ku néew loolu lañ naan kaffana voilà boo déggee loolu mooy kafana mu ne keroog dañ ko sànge namira ab yére la mooy yére percale façon percale la mu ne moom lañ ko moom lañ ko sànge waaye nag fa muddatin namira ala ra'si wan kashafa rijlaa ñu daldi bi ñu xëccee affaire bi nag càngaay li xëcc ko ci côté xëcc mooy dañ ko ko teg pour daldi koy sànni mais bi ñu ko ko tegee bu ñu ko xëccee ci bopp bi tànk yi di feeñ tànk di feeñ bu ñu ko xëccee fa muddat ala rijla yi ñu jël xëcc ci côté tànk yi fan kashafa léegi seen buñ xëccee ci tànk yi bopp bi feeñ buñ xëccee sàngaay li sàngaay li euh, ci kaw ci tànk yi bopp bi di feeñ mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne mudduha ala ra'si waj'alu ala rijlihi min al-harmal wa fi lafdhin min al-idkhir yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen léegi comme que nii la demee mooy affaire bi matul allahu akbar allah seydina Hamza ibn Abdul Muttalib sayyidu shuhadaa'i sangu martiri am rasulillah asadullahi wa rasulihi sallallahu wa sallam kooku càngaayam niñ ko sànge bi ñu ko sànge matut perkaal bi matut bu ñu ko xëccee ci bopp bi tànk yi feeñ waaye bu ñu ko xëccee ci li nga xamante ne nii mooy tànk yi bopp yi feeñ ñu xëcc ci bopp yi tànk yi fee allahu akbar allah gis nga ñii niñ doon dunde ah subhaanallah xoolal ñun xéewal yi ñawe xoolal ñun ñun te noonu la seenu dund melo seenu génn àddina noonu léegi mun a yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen nag mudduha ala si comme que noonu la demee xëcc leen kii bi ba ci muur leen bopp bi tànk yi ngeen jël façon ay feuilles ay garab feuilles yu garab comme idxir xet bu neex la woon masoon nañ ko fi tudd la comme ba mu waxoon ca fatxu Makka illa al idxir ba mu des al ba al idxir la Sayyidna Abbaas proposé woon muy garab gu neex boo xam ne dañ ko def ngir seen néew yi bu ñu leen doon denc kon ci noonu lool mooy ca sàngaayu seydina Hamza waaye naka noonu seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'ab al-Xayr radiyallahu anhu wa ardaah moom it noonu la imaam al-Buxaari raxmatullaahi alayhi dana xaddasanaa Ahmad ibn Yunus qaala xaddasanaa Zuhayr qaala xaddatanaa al-A'mash an Shaqiiq an Xabbaab radiyallaahu anhu annahu qaala imaam al-Buxaari raxmatullaahi alayhi mu ne ah nettale na ma sama sëriñ Ahmad ibn Yunus qaala mu ne xaddatanaa Zuhayr mu ne Zuhayr moo ñu nettali mu ne Zuhayr ne xaddasanaa nettali nañu al-Amash ni al-Amash de Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili an Shaqiiq Shaqiiq mu jële ci Shaqiiq ibn Salama Abu Waa'il radiyallahu ta'aala anil jamii' moom mu jële ci Seydina Xabbaab ibn al-Arat radiyallahu ta'aala anhu wa ardaahu riwaaya bi ñuy bëgg gis Eh, riwaaye bii ñuy bëgg a gis gisoon nañu ko bi ñuy gis tarjama sayyiduna xabbaab xabbaab ibn al ard xaw naa yàgg nag de waaye gisoon nañu ko sayyiduna xabbaab ibn al ard bokk ci njëkk dugg ci lislaam moom la kuffaaru Quraysh ni doon mbugal bañ nee Quraysh eh, daldi taalu taal jaarale li nga xamante ne nii yaa subhaanallah jël digg ginnaaw gi jaarale ko ci xal yi <laughs> subhaanallah nee na ba dafa mujj inconscient mooy ñu summi yére yi taal taal bi am kii ñu daal di koy jël daal di ko ciy teg ci taal bi ba taal bi fay moom gisoon nañ ne moo ñëwoon doon wax yonent mi alayhi salaatu salaam bu mbir ya taree Makka alaa laa halana waaye waaye yonent bi alayhi salaatu salaam fekk mu nekk ca Kaaba ga toog boobu gàddaaya guñ ko waaye waaye ndax dooñu ñaanal yàlla waaye mu dimbali ñu ñaanal yàlla mu dimbali ñu ndax li ñu dal metti na de waaw kooku ba yonent bi alayhi salaatu salaam tontu woon ko daldi woon mer ci loolu ne na ñu fi jiitoon ñoo xam dañ leen doon jàpp doon leen suul leen jël ay peñe yoo xam ne ay feer feer dañuy def peñe lakk ko ba mu xonq cur ñu ko leen koy peñe muy dagg seen diggu bopp bi seen yaram bi ñu naan leen waaye te loolu taxul ñu dellu ci seen diine waaw mooy Seydina Al-Xabbaab moomu ibn al-Arab radiyallahu anhu mu ne di nettali Seydina ki nga xam ne mooy Mus'ab ibn Umayr radiyallahu taala anhu wa ardaa li nga xam ne moom noonu noonu noonu la subhaanallah noonu la mujje woon noonu la mujje yaa subhaanallah seydinaa Mus'ab nee na mu ne moom seydinaa Xabbaab mu ne haajarnaa ma'a nabi ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu nabtaghi wajha Allah fa wajaba ajrunaa 'ala Allah fa minnaa man madaa aw dhahaba lam ya'kul min ajrihi shay'an kaana minhum Mus'ab ibn Umayr qutila yawma Uhud falam yatruk illaa namira kunna idhaa ghattaynaa bihaa ra'sahu xarajat rijluhu wa idhaa ghuttiya bihaa rijluhu xaraja ra'su fa qaala lana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ghattu biha ra'sahu waj'alu ala rijlayhi al-idkhir aw qaala alqu ala rijlayhi min al-idkhir wa minna man ayna'at lahu thamaratu fa huwa yahdibuha sayyidina Xabbaab radiyallahu anhu mu ne ñun de dañoo gàddaayoon ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóge suñu dëkk di makkatal mukarram zaadaha allahu tashrifan wa takriman ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dem Medina waaye waaye bañ koy def nabtaghi wajha allah soxlawuñ ci woon dara soxlawuñ ci woon leneen lu dul yaakaar ci borom bi subhaanahu wa taala daldi ñuy fay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñun loolu lañ yaakaaroon suñu boroom daldi ñuy fay mu ne fa wajaba ajruna ala allah bañ defee lool nag ah suñu boroom warlul ñu fay ndax buur yàlla lool inna allaha la yudi'u ajral muhsinin la wax buur yàlla de du sànk du sànk payuk ñi nga xamante ne ñooy aji rafetal yi ñiy jëf ñi raf ki rafetal nag mooy kiy jëf te yàlla kese tax kooku moo rafetal moom rafetal mooy loolu jëf te buur yàlla kese tax te boo xamee kan mooy sa borom jëf jooju di nga xool nu mu gën a rafete nga defe ko noonu hada huwa al an ta'buda allaha ka'annahu ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak mooy nga daldi jaamu sa boroom comme si danga ko doon gis comme si danga ko doon gis comme si yow yaa ngi gis yàlla booy def jaamu yàlla booy def dangay jàpp ne buur yàlla man jaam bi maa ngi gis sama borom lool loolu mooy loolu la koy nanti ba nga saar saam tekki al ihsaanu an ta'budallaha ka annaka taraa fa in lam takun taraa fa innahu yaraak lool al ihsaanu mooy nga jaamu yàlla comme si yow dangay gis yàlla kooku kay xoolal subhaanallah dara jooju boo ñu àggee mooy xoolal imaginer lool booy julli moo tax yeneen timaare saar saar ne la bul sa kanam ndax sa boroom moo sa kanam ma boroom sa kanam bul tifli sa kanam booy julli ndax sa boroom moo nekk sa kanam imaginer ngay woor jàpp ne koor gi may def sama boroom ak gis sama boroom mu ngi may gis sama néeg laa nekk man kese du tax may seetaan film yu ma neex walla sama néeg laa nekk man kese fii c'est l'Europe pour ñu nekk Europe fii c'est Amérique du Nord c'est la Chine man rekk dëkk fii baax na ba kenn xaw ma damay fat walla man ndaw si ma fat góor bu ma neex walla man kii ma fat jigéen gu ma neex wala sax dama dul woor ndax fii sax yooyu amu fi waa senegaal boobu saa yi nga xam ne doo ñemee bañ a woor ndax nit ñi loolu amu fi nga bàyyi woor ba tàmbatoo ko bu ñuy wax nga naan bu ma man woor wi damay jeexloo déedéet an ta'budallaha ka annaka tara jaamul yàlla comme si danga ko doon gis bu dee ne yow xoolal ku mel noonu euh, xam nga nit ki jullit bi day fexe non seulement acte de de de de culturel yi mais mu fexe acte culturel yi sax mu soppi leenu jaamu yàlla xataa nelawam yi comme li Seydina Abdullah ibn Mas'ud waxoon mu ne an inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qiyaami aw kama qaal mu ne man gis nga man de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu damay jàppe samay nelaw këne buur yàlla dina ma ci fay comme ñi ma jàppe bu ma taxawee guddi di ko julleel lu même képp laa jàppe ne bu may xaran di nelaw buur yàlla damay fay comme si bu ma taxawoon di ko julli ndax lépp ci yéene la innamal a'malu binniyat ci way jële foo tourner fekk ko fa hadithun niyyah waay waay moo jar di bàyyi xel di nelaw di xaran sawaay mel nga ko taxawoon di jullee yam waaw ndax yéene la yéene la rek moo tax xoolal boo melee noonu loolu lépp sa acte culturel yi nga mujj soppi leen moo yi nga xam ne jëf yi nga xam ne du jëfi jaamu yàlla boo ko soppee mu nekk ndax yéene nga def ko mu soppale ko jaamu yàlla liggéey bi ngay liggéey yooyu yépp loo ciy def ka annaka annaka taraa nga mel bi ngay gis yàlla ba doo wuruj mukk doo wuruj doo nax nit ñi doo lekk seen alal doo brouiller chiffres yi ngir nga am prime ci fin d'année bii di jege wala fin d'année bi bu ñëwee wala prime yi wane ne yow liggéey nga ndekete yoo du dëgg dangaa dangaa tricher waaye doo toog di bañ a liggéey ndax chef bi new fi bu chef bi ñëwee bu directeur bi ñëwee ngeen di jaay ne yéen ku leen gis jàpp ne wuu gaa jàmbaar ndeke buy tëj bunt bi ngeen naan uf dellu ci li ngeen newoon yow de xam nga ne lan ta'budillaha ka annaka xam nga ne yow moom jaamuwoo sa boroom comme si yaa ngi koy gis waaye xam nga ne ki nekk ci miiri bi ku ñëw mu war koo defaral këyitam mu leer yow dañ lay fay ngir loolu bu dee fayuñ la kaasal ñu fay la ndax tout tout travail mérite salaire te gëw ma ne danga koy def majjaanan danga koy def ci yàlla naa dee ngay raqueter nit ñi di leen laaj lu ne ngir nga jox délivrer leenu papier ngiru passeport wala yooyu yow xam nga ne lan ta'budallaha ka annaka tara yow jaamu woo sa boroom comme si yaa ngi ko doon gis oo oh, oh. jaamu woo bal yow do jaamuwoo sax yàlla mu ne nag fa in lam takun bu dee ne yow àggoo ci niveau boobu fa innahu na nga xam ne te na nga yëg ne sa boroom yaraat mu ngi lay gis defal defal sa boroom yaraat mu ngi lay gis ifal ma shit defal lu la neex sa boroom a lay gis laa taxfa alayhi xaafiya dara du nëbbu ci moom amul dara loo xamante ne nii day nëbbu ci moom kon nag bu ñu foog ne dañuy nax suñu bopp naxuñu suñu bopp naxuñu yàlla suñu bopp lañuy nax kon Seydina al-Xabbaab ibn al-Arat radiyallahu mooy mu ne fa wajaba ajruna na Allah biñ defee loolu nabtaxi wajha Allah gàddaay yi ànd ak yonent mi alayhi salaatu ci sàkku lu dul payul yàlla lu dul buur yàlla bopp buur yàlla war lool ñu fay ñu mu ne nag fa minna man mada am na ci ñun ñoo xam ne wéy nañ dundatuñ jamono jii may wax ak yéen gisoon nañ ne dafa bokkoon dafa mujjoon amoon alal nag ñëwoon fële Kuufa moom Seydina euh, Xabbaab ibn al-Arat radiyallahu anhu ardaa mu ne am na ci ñun mooy ci saxaaba yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam yooyu defoon loolu man mada ñoo xam ne génn nañu àddina nekkatuñu ci àddina gi nii ñu nekk lam yakul min ajrihi shay ah gis nga pay googu ñu yàlla war looloon fay ñu ko ñoom am fruit yi lekkuñu ci dara ñun moom même ñooñu ñun ñoo leen gën a lekk ci fruit yi ah. comme ñoom seen naa xabaab yi fuuf mooy yow ñoom dañu nekkoon jamono joo xam ne ñoom seenu dund ba ñu gëmee yàlla boo jëlee ba ñu gëmee yàlla ba ñu génne àddina insécurité gi ñoom ñun newuñu ci ñun ana mooy nekk sa biir néeg di julli di tiit amul mais ñoom loolu dal na leen mu ne am na ci ñooñu ñoo xamante ni génn nañu àddina payoor gi fruit payoor googu lekkuñ ci dara ci àddina mu ne kaana minhum Mus'ab mu ne bokk na ci ñooñu noonu nga xam ne dem nañ doon jëf ngir yàlla kese te pourtant fruit jëf yooyu feeñul mooy lekkuñu fruit yooyu en tout cas ci am amu àddina lekkuñu ko fi mu ne bokk na ci ñooñ Seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'ab al-Xayr nañ ko keroog Uhud falam yatruk illa namira bi ñu ko faatee keroog Uhud de bi ñu ko faatee moom Seydina Musab Uhud allahu akbar bàyyiwul lu dul benn yére boo xam ne benn yére boo xam ne kunna idha ghattayna biha ra'sahu xarajat rijla benn yére boo xam ne bu mu faatoo gis nañ ne moom moom la Ibn Qami'a rayoon foogoon na yonent bi alayhi salaatu salaam la rayoon alayhi la'natullah moom Ibn Qami'a al mu ne buñ ci sàngee li nga xam ne mooy boppam tànk yi feeñ wa ida xuttiya biha rijla xaraja rasu buñ ñëwee xëcc ko ba ci tànk yi bopp bi feeñ fa qaala lana nabi comme li daal Hamza ko Seydina Hamza ko daloon mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nen xattu biha rasa muur leen ci boppam waj'alu ala rijlayhi al jël leen idxir muy fooyu garab yooyu ngeen del daal di koy def ci ci tànk yi mu ne waaye wa minna man ay naat lahu samaratuhu fa huwa yahdibuha kantaaj am na ci ñooñu noonu gàddaayoon te yàlla tax ñoo xamante nii de fruy jëf jooju di gis nañu ko ñu yor ko di ci xéewlu di ci bànneexu boppam la ci jublu woon yaa subhaanallah même chose moo dal seydna abdurrahman ibn awf radiyallahu anhu woor na ñu koy indil li mu war a dogoo ñu tegal ko ko xelam dem ci ñii yaa subhaanallah ay jamono bien après après génnu àddina yonent bi alayhi salaatu salaam après bien après mu woor ñu indil ko xéewal yi mu war a ndogu xelam daal di dem ci ñii la mu fàttaliku leen tudd Seyna Hamza ak Seyna euh, euh, Mus'ab ne kantaa ñoom amuñu woon sax lu nga xam ne moom lañ leen di sànge bu ma juumul ñoom ñaaral tudd mais kenn ci ñoom leer na ma ne tudd na ko amuñ woon luñ leen sànge lañ leen doon sànge bu ñu sàngee bopp bi tànk yi feeñu tànk sàng tànk yi sa bopp bi feeñ mu mujj di jooy ni jël leen ndogul ngeen yóbbu mujj ci lekk allahu akbar waaye waaye ndax dañoo fàtte Mus'ab ibn Umayr rayxaanatu rayxaanatu yi Makka ki nga xamante ni nii yaayam waajuram moo ëppoon alal biir Makka gisoon nañ que parfum yi doon parfum wu fu jaar ñu xam ne parfum bi Mus'ab ibn Umayr al yi moo fi jaar nga xam ne kilifaay Makka yi paayeeg ñooñu dañoo bëggoon muy jataayook ñoom ndax moo doon taaral seen jataay yi façon yére yi mu doon sol amul kenn ku mënoon a sol façon yére yi muy sol imaginez bu doon tey mu ngi mel ni le fils d'une milliardaire d'une d'une milliardaire yaay jee fi nekk donn alal alal ji ak alalam moom ak alalu baayam ay milliards wala yaayam alalu yaayam yor yaay ji yor des entreprises ay firme agro ay ay kii nu mu tudd ay conglomérat ab conglomérat la yaayam jiite di am loola ak lu mu am yéenewu ko kenn lul doomam ji imagineel kooku li yaay ji pare ngir dépenser lu mu fu mu dagg bu nee limousine bi génn démb laa sax la yaay ji jënd jox xam nga ne mos loolu ñu koy am du bari façon parfum yi muy xeeñcoo kenn amu ko ci réew mi bu doon tey dañ naan mooy Ferrari yooyu nga xam ne dañ naan la façon oto yooyu citadine yooyu nga xam ne gars dañ naan ay nombre bu ndaw ciy defar par at xaw ma damay bañ a wax ndax damaa fàtte gën naa dégg ba ma ko déggee xaw ma ay quinze oto wala yu mel noonu ay trentaine par at xam nga ne waaye monde bi ñooñu bari bi ñi koy am Seydina Musab foofu la àggoon noonu la meloon léppam dund bànneex gurul jeex lu mu bëgg am ko waaye mu dugg ci lislaam xoolal fi mu mujje xoolal fi mu mujje fi mu mujje kooku noonu moo ñëw ba gisoon nañ ña nit ña bañuy embargo yëg yooyu ni mu sonne woon te doonul woon wax ni comme que nii laa mel te dafa fragile ci yaram wi mais deewul woon dékku lu ñépp dékku kooku noonu moo mujj fii tey loolu mooy ku lislaam yar alalu àddina faale xam nga ne kooku bu doon looloo ko tax a jóg waay waay du jógee ci jinaan yooyu ci biti ci paradis boobu vie paradisiaque boobu ci biti teere foo xamante nii insécurité liñ doon am amatu ko dootul lekk ba suur bu ñu moytuwul ay der ay deru ay der lañuy dagg di ko lakk ngir man cee lekk comme nam dale leen dale woon ca hadith Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ba ca ambaar boobu loolu lépp mu bàyyi lële nekk fii jóge dëkk moom mi nga xam ne liñ naan bu doon tey moom la gaa yi naan playboy mu bàyyi loolu lépp lillahi wa rasuli ngir yàlla yonentam alayhi salaatu wassalaam mujj bés bi mu génne àddina bu ñu ko sàngee bu ñu xëccee li ñu ko sàngee bu ñu ko xëccee ci bopp bi tànk yi feeñ bu ñu ko xëccee ci tànk yi bopp bi feeñ yaa subhaanallah loolu mooy yoonu yàlla loolu mooy ku yàlla tax jóg mooy ne yow yàlla ngay xool damay bu ma nee ci l'islam bu ma amee milliard xayrun ma gérer leen waaw Seydina Abdurrahman ibn Awf mi c'était parmi les milliardaires te yàqalu ko diineem Seydina Abu Bakr Seydina Uthman ibn waaye Seydina Mus'ab moom la mu amoon yaay ma ko jox mu tuub mu bàyyi lépp dagg lépp di ko ci menacer foog ne loolu dina tax mu delluwaat ginnaaw waaye ñoo ñooñu loolu génnewu leen ci liñ ne ku principe taxa dugg ci mbir génne la ci du yomb lool rawatina nga xam ne nag rabbahumul Mustafa wa kafa ñi nga xam ne ki leen yar mooy sayyiduna rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam te ku mu reer doy aa ah, kon noonu lañ gis Uhud kon noonu lañu sànge nit ñi am na ñoo xam ne dalay leer ne sànguñu leen waaye càngaay yu mel nii de moom la ku mel ni as-sayyidu asadullahi al-ghalib asadullahi wa asadu rasulih Hamza ibn Abdul Muttalib càngaayam matul waqad qutila fi sabilillah kadhalika Mus'ab ibn Umayr Mus'ab al-Khayr radiyallahu anil càngaayam matul moo tax ñun bu doon ñun tam ñu ne lii de signe la buy wane ne kii fa mu jëm baaxul ñun nga xam ne gaafal ñun jàpp nañ ne ngëneelub nit dañ koy natte ci dëj ba mukk dëj baat ak nan la ñaata nit a fa newoon ak déedéet du loolu am ah. ndax est fii xam nga ne lii fii nii kuñ ku ku lii ku ñu nettali woon lu mel nii looloo ko dal léegi nga dégg suñu ñun ñu ñi nga xam xamuñ dara kii de yàlla ma yàlla musal ci deeju mel nii dee kenn amul lu ñu la sànge li ñu ko sànge sax matul ñu bëgg jàpp ne tiire ci loolu que ne loolu day wan ne waa day pré ah mbaa du fam jëm dafa warul a baax ah subhaanallah asal sayyidu shuhada Hamza ibn Abdul Muttalib ala ra'sil mu'minin lii wa ko dal Seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'ab al-Xayr mi nga xam ne Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam benn nit du fa jaamu yàlla dem fa ziyaar fa jaamu fa yàlla lu dul ne yoolu jaamu yàlla ga nga am Seydina Mus'ab am na lu toll noonu te wàññi walan zéro kooku noonu càngaayam matul waaw akbar ndax moo fa dugal l'islam moo dem moo fa jàngale moom la yonent bi alayhi salaatu salaam yónni woon mu dem baliser le terrain kooku càngaayam matul kon nag nañuy reconsidérer waat suñu yooyu mbir yi du yooyu ñuy gis mooy kiy dëjëm ba kenn newu fa woon lii de day wanne waaye waaye moo ñàkk yitte ñàkk yitte ba dëj ba juróomi nit a fa woon wala keroog bañ koy denc loolu loolu jëlee lu rapport bu baree kay baax na ndax loolu baax la ñu bari comme ni mu ne ci sax yi ci xadiis yi wane par exemple koo xam ne 40 dañoo fekk kiiwam mooy kooku day mbiram baax na mais tekkiwul na yow nga ñëw rek naan ay ay ay ay ay kii non yooyu wanewul dara suñu sang yi ni ngi lii waleen dal Seydina Hamza Seydina Mus'ab ibn Umayr xam naa kon tey dañuy yem foofu ci jotaay bii di ñëw insha allah ñu àggale xool nag léegi ginnaaw loolu yonent mi aleyhi salaatu nan lañ leen denc ak est-ce que jullee dañ leen a ak yooyu dañ leen di citer nag après romb duñ ci taxawaa ak mooy dañuy wax affaire yi riwaaye yeeg yooyu après ñu jàll bu ñu ñëwee ci li ñuy jànge les enseignements de ghazwat Uhud foofu la ñuy def ahkaamu shuhada mooy attey shahid